ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam kon ci suñu jotaay bi ñu génn fil fi fi fil baab saalis ashar الرابع عنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا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 yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam aya'tii axadunaa shahwatahu wa yakuunu lahu fiihaa ajr qaala ara'aytum law wada'ahaa fii haram akaana alayhi wizr fakadaalika izaa wada'ahaa fil halaali kaana lahu ajr rawaahu muslim rahimahullaah ad-dusuur lissaa'il almuthallasa al amwaal waahiduhaa das kon al imaamu an-Nawawiyu Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf eh, an-Nawawiyu eh, rahimahullahu ta'aala kon muy wax ci eh, garab gi nga xam ne moom la ñuy présenté di fukk ñetteelu Euh, li nga xam ne mooy euh, ah, buntu bi muy euh, chapitre numéro treize bañ tàmbalee téere ba ba léegi walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiisu Seydina Abu Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu li ñu wax ci garab gii nga xam ne mooy leeral bari waayu yoonu yiiw yi waaw gisoon nañ ci xadiis Seydina Abu Dar bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni euh, bés bu yàlla sàkk bés bu jaam bi xëy bu nekk am na ci articulation yi ko borom bi defaral loo xam ne war na ci euh, sant yàlla waaw waaw léegi subhaanallah gu ne sarax la waaw léegi taxmiida gu nekk mooy articulation bu nekk war nga koo génneel sarax waaye nag boo defee subhaanallah alhamdulillah ah laa ilaha allah akbar di digle njekk di tere loo xam ne safaan la lii lépp day la day sarax la waaye ku mënul lii yëpp wala bés boobu am na lu la gàllankoor ba defoo ko yëgal na wa yujzi'u min dhalika rak'ataani yarka'uhuma min ad-duha waaw lii lépp dina taxaw place ñaari rakka yoo xam ne moom la jaam bi rakka ci li nga xam ne mooy yoor yoor gisoon nañu xadis boobu gisaatoon xadis ñetteel bi ci bunt bi waaye di xadis cent dix-neuf ginnaaw biñ gisee cent dix-huit bi ñu tudd léegi beneen boobu it xadis sayna Abu Dharr la woon radiyallahu anhu di mu naan gaaral nañ ma sama yu rafetu sama jëfu waaye xeet waaw akbar nee na ma gis ca yu rafet ya toxal luy gaañe ci aw yoon ma gis nag fekk ca yu ñaaw ya fekk naa ca mooy ak xaaxta ndeku ak tiflit ak crachat bu nekk ci jàkka suuluñu ko te looy mooy waxoon nañ la mooy jàkka joo xamante ni suuf la sinon bu dee ay karo la moom loolu mooy da nga koy dindi waaw kon nag tey nag incha allah ñu war a continuer ci xadis bi al imam ne ar-rabi'a mooy ñeenteel bi ginnaaw ba mu ubbee bunt bi ba léegi waaye mooy xadis numéro cent vingt téeméer ak ñaar fukk waxoon nañ la xadis bi ci Seydina Abu Zar la koy jële moo tax mu ne anhu radiyallahu anhu waaw jële ci moom ba moom jële ñetti xadis yi romb ci moom la koy jële mu nii ak xadiis bële di wax ci sulaamaa yi benn la waaw mooy da ko gën a yaatal da koo indi ci beneen bërëb gin koo yaatal mu ne anhu anna naasan qaalu sayna abu dhar jundub ibn junaada ci li gën siiw ci turam kon mu ne mu ne anna naasan dafa am ay nit yoo xamante ne qaalu dañu ne yaa rasuulallah dañoo dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko yow ndawul yàlla li de dhahaba ahlu dusuuri bil ujuur waaw ne ko dhahaba ñii nag naasan yi am na yeneen riwaaya yoo xam ne leeral nañu kene ay way ñàkk lañu comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaamu muslim daal di indee ci kitaabul masaajid waaw wa mawaadi'u as-salaa baabu istihbaabi adh-dhikri ba'da as-salaati wa bayaani sifatihi waaw te téere boobu xadiis yi yiñ fi romb yëpp foofu la ko indi woon indiwaat woon na ko beneen bërëb mu ne foofu leeral na hein nga xamante ne boobu ci Seydina Abu Hurayra nag la jaar boobu dane anna Seydina Abu Hurayra dane ana anna fuqaraa ataw rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu ahlu ad-dusuuri bid al-'ulaa wan-na'iimi al waaw mu ne foofu moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne anna naasan dafa am anna fuqaraa al ñi nga xamante ne ñooy way ñàkk ñi nga xam ne dañoo bokk ci ñi gàddaayoon jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dañoo dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ñu ne ko ah mu ne ah mu ne ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam zahaba dem na waaw raafal na yóbbu na ahlu dusuuri waaw boroom alal yu bari yi waaw ñoom de yóbbu nañu te dem nañu ah ci xéewal yi mooy boroom ad-dasru moo tax al imaamu an-Nawawi mu ne ad-dusuuru bis-saa'il musallatha mu ne ak dusuur ci saa bi nga xam ne dafa am ñetti tomb lañ koy lañ koy lañ koy bindee bul wax du suur de bul wax du bu du saad du siin gu tooy du siin gu tooyit déedéet ak dusuur mu ne al amwaalu mooy alal yi waaxiduha dasrun benn bi mooy dasr voilà dasrun dusuurun loolu mooy li nga xamante ne nii mooy pluriel bi mooy lu barilu li nga xamante ne nii mooy alal ju bari ak dusuur kon nag kon xam nañ ne kon ñan ñoo wax lool waaw mooy ñi nga xamante ne way ñàkk lañu ñoom ñoo dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah daal di koy yëgal ko ne kat ah yonent bi sallallahu alayhi wa kat eh, eh, way ñàkk muhaajiruuna yi te ne waa boroom alal yi ñoom kat ñoom kon li ñu soxla woon fii mooy an na naasan ñooy ñan mooy ñi nga xam ne mooy way ñàkk ñi ah, ci way ngëm yàlla yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon nag mu ngi noonu bi nga xamante ne nii ci lañu wax loolu waaw ah, am na nag ñun ci tudd ci yenn xadiis yi ne Abu Darda ci la boo demee ci Sunan an-Nasa'i rahimahullah Uwaymir am na tamit ñeneen ñoo xamante ne nii ñu ne Euh, euh, euh, tudd nañ ñeneen <coughs> ñoo xamante ne tudd nañ leen ne ñoom ci lañu woon wallahu taala anhu wa arda kon nag mu ne ñu ne ko yaa rasulallah ay yow dawal yàlla li waaw waxoon nañ la ci loolu mooy teggi ni nga xamante ne nii sàkkukatu xam-xam bi wala kiy laaj ci diine da koo war a làmboo waaw doo ñëw fekk ki nga xam ne moo moom la borom bi terale xam-xam nga koy apostrophe mel ni kuy wax ak benn waay buy taxawaalu ci mbedd mi taw benn waay buy taxawaalu ci mbedd mi sax war da nga ko war a jox cër waaw kooku da ko war a jox cër waroo ñëw jàppe ne wala man daal sama yoon ne wu ci ala wala mu ngi noonu waa ah, waa yow noono di ko ñàkke ay kat ay tàggin ci kàddu déedéet déedéet loolu amoo ci droit te loolu sore na li nga xamante ne mooy hadiyu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waqad rabba ashaabahu radiyallahu anhum te moo yar saxaabaami radiyallahu anhum ci lii noo tax boo gisee ñi ñi ñi takkook moom buñ koy woo duñu ñëw mukk naan ko yaa Muhammad loolu boo ko déggee mooy ñu jóge ci kaw gi la ndax ñoom amaguñu yooyu ndax dañoo agsi fi nga xamante ci ki nga xam ne moom mooy ràngaate li nga xamante ne nii mooy jikko yu rafet yi moo koy jàngale léegi kon gaa yi biñ ñëwee kon biñ ñëwee ñoom saxaaba yoo yële fa qaalu ñu ne ñu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ya rasulallah waaw ah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dahaba ahlu dusuuri bil ujuur waaw dahaba wéy na dem na ahlu dusuuri waaw boroom alal yu yu yu yu màgg yi daal dem nañu wéy nañu yóbbu nañu rafle nañu la mise bil ujuuri ci lépp lu yiw daal ñoom daal daanaka aatimoo nañ ko ñun nag way ñàkki ñu moom manuñu ko waaw waaw ñun daal daa mel ni gaa yi daal dame nañ ñu le mel ni ñu leen mel ni ñuy leeral seen wax ji lan moo tax ñu ne way ñàkk way way way alal yi ñoom yóbbu nañu li nga xamante ne nii mooy pay yu mag yi ñuy leeral waaw ñu ne yu yusalluuna kama nusalli liy wane ne ñoo yóbbu lépp te ñun yóbbuluñ leen ko ñu ne ñoom yu yusalluuna dañuy julli kama kenn ni nga xamante ni ne nii nusalli ñun ñii di way ñàkk ñu noonu lañuy ñuy jullee waaw ñoom ñun ni ñuy jullee ñoom noonu la jullee kon ëppale wuñu leen waaw kon foofu moom luñ fa man di wax mooy daanaka exéco fay am waaw léegi wa yasumuuna kamaa suum ñu wan yasuumuuna ñuy ñuy ñuy woor ñoom waaw kamaa kem ni nga xam ne nasuumu ñun ñii moom la ñuy woore waaw ñoom dañuy woor comme ñun ni ñuy woore wa yasuumuuna kamaa nasuum non wa wa wa wa yatasaddaquuna wala bi fuduuli amwaalihim fii moom gisoo ñu ne ñoom dañuy def comme ñun waaw fii moom mooy kon fii bokk na fi ñu rawee te sax daanaka mooy fi ñu rawee mu ne wa yatasaddaquna te ñoom dañuy dépenser seen alal yi di ko def ci yoonu yiw yi ci yoonu yi nga xamante ne nii moom nga moom nga digle bi fuduli amwalihim ca la nga xamante ni moo des ca seeni alal ndax kat suñu boroom waxoon na yasalunaka madha yunfiquna qulil af ne woon na yasalunaka ñoom jaam yi de dinañu laaj dinañu la laaj yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maza yunfiqun ana lañ lañu war a dépenser xul waxal yow yonente mi alayhi salatu wassalam al afwa waaw nañu dépenser ci li nga xamante ne moo des waaw bu ñuy dépenser nañu dépenser li nga xamante ne nii mooy li des ci seen alal ginnaaw ba nga xamante ne nii li leen borom bi gàll ci wàllu lépp lu jëm ci dépense moo xam seenu dund bopp la ndax kat yonent bi alayhi salatu wassalam moo ñu xamale woon ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul waaw dañu ko laajee ñu ne ko ibda ci wàllu nu ñuy dépenser ñu alal yi mu ne ibda tàmbali la yow mii di ma laaj waaye mooy jullit bu ne lii mooy li nga xam ne le sens des priorités ku nekk xam ne man bu ma amee nekkul ne damay gis laa misère dans le monde rek ba nekk fii wala loolu dina ma toucher en tant que jaam loolu mooy li normal en tant que jaam rawatina en tant que jaamu borom bi en tant que jullit loolu bu la tuusewul yow na la leer na yow moom sa ngëm yàlla des na waaw na la tuuse waaye nag warula yóbbe ci ngay neenal ak ñoo xamante ne ni yow lool farata la nga dundal leen ah, di ko di ko neenal ci ak ñoo xam ne wax dëgg yàlla du farata ci yow bu dee manoo ko voilà kon nag mu ngi noonu moo tax yonente bi alay saat salaam ne ibda tàmbalit bi nafsika ci sa bopp waaw summa ginnaaw gi bi man taawul ñi nga xam ne yaa leen jaboote moo tax ba ko waaja dikkalee ne ko waa bu ma amee dërëm nag mu ne ko sa bopp mu ne ko bu ma amee beneen dërëm mu ne ko sa njaboot topp ko noonu waaw topp ko noonu rek wa aati zal qurba xaqa joxal waay way jege ñaale yi seen xaq kon nag mu ngi noonee kon nag kon yasalunaka maza yunfiqun ñu ngi lay laaj te dees na laaj yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maada yu ana lan la ñuy dépenser ci seen alal yi ñoom jaam yi xul wax leen al afwa li des buñ defee seeni farata yi war ci ñoom waaye it génn ci ya nga xamante ne borom bi moo ko farataal comme zakat ak yu mel noonu ne buñ ko xafee def léegi nag la des nañu jël nag di génne buñ ne rek ah man daal sawaay la nekkoon farata daal def naa ko c'est bon man daal waaw kenn du la ŋàññ de waaw waaye nag yaa ngi tëjal sa bopp turuqul xayri waaw yeneen yoonu yiw yoo xamante ne ci wàllu dépense yow de borom bi defoon na ci sa loxo loo xam ne manoon nga ko di tëjal ko sa bopp nga claquer la porte ci jëf yu yiw yoo yële kon nag mu ne fii wa yatasaddaquuna te ñoom dañuy saraxe bi fuduli amwalihim voilà ci li nga xamante ne nii mooy ah la des ci seen alal ya te loolu waxul fii kenn dañ koy def waaw fële dana woon yusalluuna kama nusalli dañuy julli comme ni ñuy jullee wa yasuumuuna ñuy woor kama nasuumu comme ni ñuy woore waaye fii nag wa yatasaddaquuna bi fuduli amwaalihim dañuy saraxe li des ci seen alal yi waxuñ ne kama keem ni nga xam ne noonu lañ koy defee ah loolu moom waxu ko xaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag tontu leen dalal seen xel këye wan leen ne comme ni ko bunt bii di waxe baabun wala fi bayaani kasrati turuqil xayri bunt bi nga xam ne chapitre bi nga xam ne ci la leerale bari waayu yoonu yiw yi mu leeral leen ne yoonu yiw du lool kese bu dee ñi am alal ñoom ñi ngi def yéen nu ngeen du def loolu yoonu yiw yi borom bi laysat munhasira ala comme ni al imam waxoon ba nga xam ne moom lay jeexal laaya ya mooy ne du lu ñu tënkre déedéet kon nag mu ne leen ah awalaysa qad ja'ala allahu lakum ma tasaddaquna bihi waaw awalay mu ndax mu ndax ah est-ce que nekkul ne qad ja'ala Allahu lakum borom bi defal na leen yéen nii bu dee ne seeni gafaka duunut waaw wala daanaka dara newu ci est-ce que yàlla remplacé wu leen defalu leen lakum ñeel leen maa la nga xamante ne na bi yéen di ngeen ci mën a saraxe comme ñoom waaw comme que nee ngeen yéen ñoom daal saraxe gi ñiy def ci la def ci seen alal yéen moom ngeen manul ba kon nag loolu ngeen ngeen jàppe ne kon loolu moo tax lu ahlu dusuuri daal di dem ak yool yu rëy ya ya gën a tonawu ca ca ca yool ya ndax borom bi defalu leen loo xam ne saraxe gii ngeen mujj wax ne ñoom dañ koy def te yéen defu ngeen ko est borom bi defalu leen loo xam ne remplacé na loolee loo xam ne yéen di ngeen ci mën a saraxe hein léegi nag mu leeralal leen loolee waaw waaw seen xaal mooy ah ñun de lool de bëgg nañu koo xam waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral leen ne leen inna bi kulli tasbihatin sadaqa yëgoo xanaa yëgu ngeen ne loolee la leen borom bi defal leneen lu nit mën a saraxee mooy inna bi kulli tasbiha dëgg dëgg nekk na ci sàbbaal gu ne sadaqa saraxe wa kulli takbiratin sadaqa waaye allahu akbar ju ne comme hadis ba ñu jóge woon waxoon nañ la même bi la voilà wa kulli takbiratin sadaqa bépp allahu akbar bu jaam bi def waaw sadaqa loolu sarax la ci moom waaw day taxaw comme si ku doon sarax saraxi génn ay alalam di ko def ci yoonu yàlla wan nag wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmid sadaqa bépp boo xamante ne nii mooy alhamdulillah bu ne wa kulli alhamdulillah bu jaam bi def sadaqa loolu saraxe la wa kulli tahlilatin sadaqa waaye bépp laa ilaha allah bu jaam bi def bu ne sarax la wa amrun bil ma'ruf sadaqa digle yiw loolu kon digle yiw loolu saraxe la waaw wa nahyun anil munkari sadaqa waaye di tere li nga xamante ne mooy mooy mooy safaan loo xam ne borom bi bëggu ko baaxut santut sadaqa loolu ka koy def lool sarax la ci moom waaw mu ne wa fi budu'i ahadikum sadaqa mu ne te nekk na ci li nga xamante ne nii mooy nit ki cam si jote gu muy jote ki nga xam ne mooy soxnaam wala soxna si muy jote boroom këram loo lele sarax la waaw xatta loolu sarax la allahu akbar <laughs> léegi nag bi nga xamante ni ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax noonu ndax loolu kinaayatun anil jimaa la allahu akbar gis nga wax yu rafet yi ni sharia ay waxe noo tax képp koo xam ne nee nga da jàngale war ngaa làmboog wax yu mel noonu yii te bañ a nekk rek boyal salaam nañu di waxe nu la neex bu ñuy wax nga naan walla mbir yi daal inna allaha la yastahi min al haqq borom bi daal moom nekku fi moom moom moom di am kersa ci ci dëgg boroom bi nekku fi di am kersa ci dëgg dañ naan la yow yaa xamul liiral alxuraan fépp foo xamante ne yow jàng alxuraan mën nañ la ko firil ah faatiha banaas yow doo am doo doo am benn gene toog ak sa doom di ko déglu alors que yow ni ngay waxe nit bu correct bu normal day am problème toog ak doomam di la déglu yow waaw xoolal sunna ni ñuy waxe moo ñu jàngal nan dañuy nekk ci néegu sëy bi waaw naka sax la ñuy dundee yooyu noonu te doo ci jàng benn naan lii nag am naa tersaay toog toog toog toog ak sama sama doom ñu koy jàngandoo déedéet parce que teggin yi voilà kon nag loolu mooy ay teggin wa fii bud'i ahadikum sadaqa waaye bud'u dañ koy day day tekki li nga xamante ne nii mooy mooy cër bi ci boppam pëy bi ci boppam dañ ko koy wax waaw moo taxit comme al imam an wax bi muy chara ci al minhaj mu wa kilahuma tasihhu iradatuhu huna mu ne nag bu ci nekk moo xam aljimaa wala pëyu nit dañuy bànneexoo ca ka nga xam ne moom la ko boroom di daganal muy soxna ci boroom këram wala boroom kër gi ci soxnaam loolu la di ci bànneexoo de loolu noonu sarax la waaw waaw akbar kon nag waaw léegi nag bi mu waxee loolu ah saxaaba yi daal di jaaxle waaw ñu ne ko qaalu ñu ne ko ya rasulallah nu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr waaw waaye yonente bi alayhi salaatu wa salaam waaw ndax kenn ci ñun day faj li nga xam ne mooy plaisir am waaw plaisir bu mu am la ndaw si plaisir la bu mu am ci boroom këram boroom kër gi am ko ci moom waaw ñu jotee waaw loolu noonu bànneex ko ndax nit ki day day day banneex bu mu am wa yakunu lahu fiha ajr mu ciy amaale ak pay ci loolee qaala yu mi alay saatu salaam ne ne ara'aytum law wadaaha fii haram léegi imagine leen seet leen rek xool leen bu doon ne pëyam boobee da defoon ci loo xaram mooy bàyyi fi soxna si ko yàlla daganal wala soxna si bàyyi fi boroom këram bi ko yàlla daganal mu dem uti benn petit amim boo xam ne moom la séqal loolee wala waa ji uti benn petit amim wala koo xam ne éventuellement rek la dajeeg moom fenn ah daal di ko ci nekkal waaw léegi est ce kooku xam lu ko kon ko ci lu xaram waaw loolu noonu est ce que loolu noonu ah kaana alayhi wizr dama leen di laaj man rasulullah est ce que di ngeen ci am li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy bàkkaar est bu boobaa ki ko def dina ci am bàkkaar ah, mooy loolu moom réponse bi daa évident waaw réponse bi dafa évident voilà mooy réponse bi daa leer waaw képp koo xamante ne boroom bi danaa may lu dagat nga bàyyi ko fi dem ci lu xaram kooku kay leer na ne ndax dina ci am bàkkaar <laughs> laaj boobu moom dafa réponse bi dafa leer nañ moo tax sax ah yeneen tubaab yi salaam wax leen lool nag mu ne leen nag fa kazaalika na ko noonee nag. comme que bu ko degee ci lu xaraam da ciy am bàkkaar fa kadhalika na ko noo ne ida wadaaha fi l xalaali kaana lahu ajr bu ko tegee ci loo xamante ne ni lu dagan la day nekk ci da day nekk ngir moom li nga xamante ne nii mooy pay waaw kon nag mu ngi noonu pay lay nekk ngir moom voilà ah mu ngi noonu léegi mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahimahullahu taala léegi xadis bi xoolal euh, balañ ci ñëwaat waaw ak ko solo kon al imaamu muslim abul hajjaaji solo na ko noon na ko noon al imaamu abu daawud as-sijistaani yoon al imaamu ah ah at-tirmidhi al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala al jamii léegi kantaale ci suuf euh, lim loolu al imaamu Nawawi wax nañ ko sànq naan ad-dusuur bi saa'il musallatha al amwaal waahiduhaa dasrun loolu kon gisoon nañ ko hein kon euh, léegi mu ne yonent bi kon buñ ñëwaatee ci xadiis bi dañuy gis ne kon euh, lii yonent bi alayhi salaatu wa wax mooy bariwaayu kon yu ñii ba ñu jàppee ne ñii dañuy julli ñuy julli loolu yoonu yiw la ñuy woor ñuy woor waa ñi ñuy saraxe li des ci seen alal ñun mënuñu ko yeneen tubaab saa saa wan leen ne yoonu yiw yi comme niñ ko junjee léegi tënkuwul ci lool kese te borom bi ci ngënee lan dong ak bëgg gum leen bëgg di xëcc yeen jaam yi ci boppam kene yoonu yiw yi dafa bari borom bi ci yiwam bëggal leen yiw xëcc leen ci boppam yeen jaam yi la leen defal yii yépp waaw moo taxoon ñu doon wax ci jotaay yee weesu amul kenn koo xamante ni il est incapable benn jullit bu incapable de faire un yiw de faire deux yiw sax koo xam ne moom dafa incapable di def ay yiw lu baax déedéet lool yàlla sàkkul jullit bu mel lool kon nag mu xamal leen ne ndekete kon subhaanallah yi ah takbiira yi allahu akbar yi alhamdulillah laa ilaha illa digle lu baax ak li nga xamante ne mooy tere safaan loolu lépp saraxe la waaye mu xamal leen sax loo xamante ni nii xam nga yii nii dañ naan waa lii de moom lu ñu xam la waaw ndax subhaanallah moom ku ko wax kooku moom moom yàlla la ci jublu moom lay sàbbaal loolu moom mu nekk mu nekk loo xam ne lu baax la xanaa kay xam na ne am na yool waaye est ce que xamoon na ne sarax la xanaa ne lool nit ki mën na koo bañ a xam digle lu baax loolu sax na ci dafa leer ci ci ci ci sharia waaw dafa leer ci sharia waaw kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah suñu boroom wax na ne yéen xeetu sayyidina Muhammad da ngeen a nekk te ñooñu ñi ci jiitu mooy saxaaba yi mu doon waxal radiyallahu anhum wa ardaahum xayra umma yéen a nekk gën ji xeet gu génn ci kaw suuf bu boroom bi génn ci xeetu nit waaw lu tax yéen da ngeen a na bil ma'ruf bokk na ci qualité yi leen borom bi defal jikko yi ngeen jikkowoo mooy da dëkk lekk di digle li nga xam ne mooy njekk di digle li nga xamante ne mooy njekk wa tanhawna tey tere su ne anil munkari ci li nga xamante ne nii du yiw wa tu'minuna billah ngeen di gëm yàlla mu jiital al amru bil ma'ruf wa nahyu munkar ci gëm yàlla te gëm yàlla mooy li nga xam ne mooy fondement wu lépp ndax am solo loolu le waaw xam nga loolu dafa leer ci sharia léegi nag est sarax la woon wala du sarax loolu ña nit ñu bari manoon nañ ko ñàkk xam ba yonent bay sa ko waaye beneen bi mu ci teg wa fi budu'i ahadikum sadaqa waaw hatta bi am bànneex ca ki ngay sëyal góor géej jigéen ji ci yam mu ne loolu nee noon sarax la waaw loolu nag mooy li nga xamante ne nii du ku nekk ko doon xam moo tax loolu mu ñu ciy jàngal lan kene ndekk gis nga yi dagan xam nga loolu dafa dagan kese fii mu ne sëy sëy ci ci lu ci luñ joyal mariage dafa nekk lu dagan kese am na nag fu muy nekk farata waaye loolu taxu ñoo jóg ñun dañuy wax en général waaw ci waa joo xam ne fii mu ne moom mënula téye boppam waaw gis nga wala ndaw soo xam ne mënula téye boppam am na lii ci ci côté euh, xemmeem côté sëy goo xam ne gis nga bu bu bu denc buñ ko dencul wala waa ji bu dencul mooy day day day njaaloo ji bu boobaa kooku moom day ràññeeku par force moom day denc ngir loolee mu mën a fegal boppam loolee waaw ndax darul mafaasidi mooy yu yées yi da koo war a fegal boppam waaw te li koy yóbbu ci lu xaram la koy fegal lool day nekk li nga xamante ne nii day dagan day fara day nekk farata ci moom rawatina muy def kabira bu tol noonu mais waxuñu ko mais en général mariage dafa nekk mu baax léegi fii yonent bi alay saat ñu xamal ne loolu jaam bi loolu rek bu ko defee da ciy am li nga xamante ne nii sarax lay doon ci moom loolu mu ñu ciy jàngal ko ne kon yu dagan yi ah al mubaaxaat yi li nga xam ne borom bee ko daganal waaw yooyu dañuy mujj nekk ay jaamu yàlla ci yéene yoo xamante ne yu dëggu la waaw waaw mooy waa bu dee ne da ko da cee yéene ah faj àqam waaye jox soxnaam yi nga xam ne moom lay séqal lii li nga xamante ne mooy àq gi nga xam ne da koo am ci moom ndax wala hunna mithlu alladhi eh, mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf waaw ndax jigéen ñi seeni droit ak droit góor ñi benn kese la lépp nag tegu ci njekk yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam jottali jëli ko ci boroomam waaw léegi kon boo ji yéenee ne man de damay fexe àq bi mu am ci man mooy bu xemmem bi muy am ci man bànneex bi mu war a jële ci man ma def jàppandoo ko sama bopp ndaw si jàpp loolu xemmem bi nga xamante ni nii ak li nga xam ne moom la boroom këram mën a war a am ci moom mu jàppandal ko boppam ci boppam ba loolee mu am ko mooy àq googale loole le matal ko loolee bu ko defee kooku moolu day mujj nekk jaamu yàlla ci moom te ndax mbir mi daa daganoon képp waaw waaye it mu yéene ci dëkkaale bu rafet ak ak boroom këram waaye it boroom kër gi jàppe ko noonu tamit dëkkaale gu rafet ak soxnaam waaw ba moom itam li ñu wax ci soxna si kese moom la ñuy wax ci moom waaw ni ni mu amee droit ci soxna si di bànneexoo ci moom noonu la sox soxna si amee droit ci moom bànneexu ci moom amul moom bu soxlaa moom na soxna si pare léegi bu soxna si pare muy uti ngant na non oh non man non non non amoo ci droit nga naan la amoo ci droit di uti ay tappale te yow moom boo soxlaa nga naan ay moom daa war a kii lu tax muy kii maanaam yow xamoo li ngay wax waaw yéena ci yem képp voilà kon nag mu ngi noonu le kon dëkkaaleeg moom ci njekk waaw nga xam ne moom la borom bi daal di digle ne wa ashiruhunna bil ma'ruf dëkkaale leen ak seen soxna yi waaye soxna yi dëkkaale leen ak seen borom kër yi lépp nekk bil ma'ruf loolu le ku nekk yéene ci loolu loolu day nekk mu baax day transformer al adat bil day transformer li nga xam ne aadala mooy du dagan la lu borom bi daganal la boo ko defee moom mun na nekk li nga xam ne mooy ak jaamu yàlla Allahu akbar waaw waaye di joteeg sa borom kër wala di joteeg ki nga xamante ne nii mooy sa soxna mais am ci yéene am doom ju baax joo xamante ne nii dina mën a taxaw diine waaw dina mën a nekk lii nga xamante ne mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy yëkkati kalimatullah kaddu yàlla kooku li nga am ci yéene lool boo ci amee yéene yi day nekk li nga xamante ne nii doom ju baax joo xam ne ah, dina ci nekk te boo fi jógee mu mën a taxaw li nga xamante ne nii sax yow manoo ko woon loolu ah, loolu loolu boo ko defee loolu it day nekk li nga xam ne sarax la waaw day nekk jaamu yàlla waaw waaye it ngay joteeg moom parce que ah tentation yi bari na nga ut soxna ngir loolee soxna si ut boroom kër ndax loolee tentation yi bari na lépp luy yiy jëme ci wàllu boobu ah daa fees dell ci ci ci ci ci télé yeeg ci mbedd yeeg ci fu nekk nga ne naa ut boroom kër wala boroom kër gi ne man naa ut soxna bu ko defee ah man may mën a yem ci moom mën a ah, téye sama bopp yem ci li nga xamante ne moom la ma yàlla daganal te tamit ah bu ma amee plaisir boobu ma man koo faj tamit moom itam loolu le loolu lépp képp ku ko def waaye di ko def ngir bañ tàbbi ci yu xaraam yi waaw ak di xool yu xaraam la ngay xool ci mbedd demee télé bi di apprécier yoo xam ne daganu la nga yàlla may la koo xamante ne nii nga mën a denc koo xamante ne loolu lépp man nga koo gis ci moom waaw amul benn gene ak ay kiiwag yooyu waaw nu ko neex seen diggante seen biir na solo waaw seere naag gàtt naag loolu lépp dagan na pour yéen ñaar waaw loolu la foofu lañ la ko laaj waaye laajuñ la ko nga def ko génn ci mbedd yi ah di taxawaalu di di di charmer nit ñi ci biti wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatul ula waaw te bu ñu fi nekk di wane seen taar yi comme ni nga xamante ne waa jaahiliya bu jëkk ga noonu lañ ko doon defe noonu lañ ko doon defe loolu déedéet kon nag mu ngi noonee loolu kon mu ngi noonee kon nag loolu noonu mooy yooyu yépp yooyu yépp bu taxee yow loolu day nekk li nga xamante ne jaamu yàlla lay doon waaw kon mu ngi noonu le yii yépp ay mbir la yoo xamante ne nii nga xam ne doo too xalaatal ci lu ñaaw ci côté boobu wala di xalaat yeneen def lu xaraam ci yu mel noonu loolu lépp mu fegal la ko loolu noonu daa nekk loo xamante ne nii ah daa daa loolu lépp daa nekk loo xamante ne nii loolu yëpp daa nekk loolu lépp dafa nekk loo xamante ni nii day transformer day tax yéene yi yëpp boo ko amee loolu nekkoon mu baax yoo xam ne dafa dagan képp day mujj nekk jaamu yàlla day mujj nekk li nga xam ne mooy sarax la comme si yaa ngi saraxe lool nag ah, alhamdulillah kenn du ne ah man yii nag manuma ko gis nga kon buntu yiw yi hatta mubaaxaat yi yooyu boo ci yéenee yàlla xamal ne loolu sarax lay doon ci yow day nekk loo xamante ne lu baax la waaye ci xadiis bi dañ ciy jàng ne qiyaas mën naa nekk waaw comme ni nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ëpp ci ñoom loolu la ñu wax loolu la zahiriyya yi ndax yonent ma lay saasaan nan lañ gise foofu qiyaas fii ndax dane danee na jox misaal waaw biñ naan ko mais yonent ma lay saasaan kenn ci ñun day day day ñëw ngir faj euh, euh, plaisir li nga xam ne shahwam bànneex bu mu am mu ciy am tay mu ne leen ara aytum xool leen waaw mooy xiisu comme si daan leen xiisu ay wa yéen léegi def leen euh, euh, analyse par analogie est-ce que bu doon ne da koo def ci lu xaraam ndax dina ci am pay du ci am du ci am bakkaar ah mel ni réponse bi daa leer comme li ñu wax dafa leer nañ ñu ne nan nag naka noonee bu ko defee kon ci lu dagan da ciy am yi kon loolu mooy xiyaas mooy ñaari mbir voilà xoolal rek élément A yeneen trois cent nee na élément A bii. mooy lan mooy ki nga xam ne day joteeg soxnaam wala soxna si joteeg boroom këram mu ne kooku da ciy am lan pay yi jaaxle lool mu ne leen kaay leen indil leen élément waaw est-ce que moom bu doon lool moo taxaw moom mu jël ko ah wala ñu ne X monsieur X monsieur X bu wala soxna X madame X bu sox joteeg boroom këram da ciy am pay gaa yi jaaxle mu ne leen kaay léegi nañ jël madame Z madame Z moom bu so bu jëloon bàyyi fii la ko yàlla daganal dem def ko ci lu xaram est ce que dafiy am li nga xam ne mooy mooy mooy bàkkaar mooy affaire bi leer que ni ah, kon nag bu boobaa comme que moom nii mu madame bu defee lee ci lu xaram dañuy am bàkkaar lan moo tax madame X moom bu ko defee ci loo xam ne lu dagan la du ci am yiw loolu mooy xiyaas bi. lool moo tax bokk na ci dalil yi nga xam ne mooy dëgëral waxu jamaahirul ulama yi rahmatullahi ala al jami' ke ne loolu la léegi nag sauf que ka euh, waa zahir yooyu dañ ne euh, qiyaas baaxul parce que moo génne woon iblis safara moo moo moo taxoon iblis daal di euh, féttéerlu ca ndigalu yàlla na ko borom bi ne sujjóotalal maam aadama fan la ko teg moom dafa qiyaas dane man maa gën lu tax may sujjóotal koo xam ne man maa ko gën nga xam ne man xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin moom dafa qiyaas waaw ndax jàpp na ne mu ne boroom bi waaye man lu may sujjóotale koo xam ne maa ko gën ana xayrun minhu man xalaqtani yaa ngi ma binde min naarin ci safara mooy moom jàpp na ne élément A di safara moo gën élément B comme que nag élément B di ban élément A bi safaraa ko gën kon man nag ñu bind ma ci safara kon nag man maa gën élément ki ñu xam ne ci élément B lañ ko binde muy li nga xamante ne mooy eh, ban <laughs> ñu ne loolu la def te loolu moo tax dammul qiyaas yi ñu ne kon nag loolu daa tax mbir mi baaxul waaye dañ naan déedéet voilà affaire bi lenn la rek mooy li nga xamante ne nii qiyaas bu baaxul la loolu ñëpp ci d'accord même ñuy d'accord ci qiyaas raisonnement par analogie loolu la bu dee boo xamante ne nii Eh, day day day da da eh, du qiyaas bu baax loolu ñëpp ko bañ loolu moo tax qiyaas boo demee ci usuli yu ne dafa am qawaadixul qiyaas yi nga xamante ne ñooy tax yow sa raisonnement bi ngay jéem a def mu foo du baax voilà kenn du ci bàyyi xel ghayru mu'tabira kenn mu'tabara kenn du ci bàyyi xel mooy bokk na ci par exemple iza sadafat nas yow nga ñëw di def eh, analogie qiyaas foo xamante ni yow texte bi daa leer am na texte buy wax ci affaire boobu yow nga bàyyi fi texte bi ba pare naan da ngay jéem a xel di raisonner dañ naan la lool amul solo amul njariñ jaru la bàyyi xel waaw kullu qiyaasin saadafa an-nafs fa laysa bi mu'tabara bépp qiyaas boo xamante ne nii daa fekk texte alquran wala yaxu sunna buy wax ci loolu lële loolu kenn du ko bàyyi xel voilà kenn du ko bàyyi xel voilà waaw kon nag mu ngi noonu yooyu lépp nag loo dégg ci boroom xam-xam yi salaf yi ak ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yu mag yi doon ŋaññ li nga xam ne mooy qiyaas côté boobu la façon qiyaas boobu lañ doon ŋaññ waaw waaye moos bokkul bii nga xam ne yonent bi saa saam ci boppam defoon na ko ak boroom gëléem nga ñëwoon naan voilà boroom gëléem ya man de sama soxna daa am doom joo xamante ne nii man daal niruuma mooy daal bëgg wan ne bëgg daal ne waa doom jooju daal moom reconnaître moo ko jur. yonent waaye saa am na ko est parce que amul couleur bu mel ni ko xam mu ne ko est-ce que am ngay gëléem mu ne ko waaw mu ne ko nan lañ mel mu ne ko ñoom dañoo nekk loo xam ne euh, dañoo dañoo dañoo xonq mu ne ko est-ce am na boo xam ne daa xaw a dóomu taal xaw a weex nekk weex ak ñuul mu ne ko waaw mu ne ko fan la ko jële mu ne xam naa la la'allahu naza'ahu irq amaana daa am maamam benn sidit boo xamante ni nii bu bu bu bu bu bu boo xam ne bu ko jox la maamam ya meloon mu ne waaw kay sa doom ji it la naza'ahu irq kon nag affaire baa ngi noonu hmm? kon nag mooy léegi kon fii daal lan lañ la fi wax mooy dee téyel deel teewal sa yuy ne ci yi nga xamante ne xatta mubaaxaat yi yi nga xam ne ay mubaax kese la waaw génn fii doxantu promené wu ji yooyu yëpp ay lu baax la waaw ay lu lu mu baax la mënoo koo transformer jaamu yàlla lu dul day eh, teewal ci yéene waaw ba pare nekk koo xamante ni lépp daal yow daal da ngay jublu lépp ci sa borom boo jublulee lépp sa borom tabaraka wa taala mu nekk jaamu yàlla ci yow kon nag mu ngi noonu le ba nga mën a tonaw nga xam ne nit ki day mujj moom kullu mubaahaatihi day nekk wa kullu aadaatihi lépp loo xam ne aada la ak mubaax yu muy def moom bu dee ci ñeneen ñi day nekk rek loo xam ne mubaax la ak aada waaye moom ci moom day nekk jaamu yàlla yoo xamante ne nii moom la ko borom bi di yoole inshaa allahu taala kon nag mu ngi noonu le wallahu taala aalam kon nag hadis bi eh, eh, kon wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko solo kon mu ngi nii gis nañ lëkkaale buntu bi te kon mooy yoonu yiw yi ah bari na waaye bari na bari na xattaa yi nga xamante ne jàpp nañ ne sax ay baax la dafa dagan nii kese boo ci yéenee borom bi def ko ngir kañ ko séqal tamit nga def ko li wajhillahi tabaraka wa taala na ko borom bi digalee xamal ne loolu la ci jaamu nekk